yaa jiite ñépp li ñuy wax alfardul jaami dana jafe misaal waaye nu seet rek lu néew ci ne suñu borom dafa wax ci alquran ne walillahi xaybu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u lamru kulluhu kum te ci kaw suuf ak asamaan yi yépp yàllaa ko moom moom lañ koy delloo doomu aadama yi fu ñu jaaxlee nañ delloo seen mbir ci yàlla mun ñoo fexe fexe fexe ba xam li def mu ñoo peeg dara ca xam-xamam ya ak nammeelam ya ak jëfam ji lu dul ca la ko soog wala yuxituuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma shaa dana dajale nag ci benn jaam lépp lu sëñ Tuba wax yaa maalikal li lii wasaata duuna jawan fil mulki wal malakuuti dahra yàlla xol suñ ne premier ministre ministre yëpp dañuy jëfi ci moom alfardul jamaa ni ko sëñ Tuubaa misaale su fekkoon ne waxuma àdduna rek waxuma mulk rek mulk ak malakoot dafa mel ne que benn kuuy rek bu nekk ci gétt gi di bëngéer fu ko neex mu walbatiku mooy lii wasaata duuna jawan suñu borom yaatal nga ma ci mulk ak malako bërgal nga ma may wëndeelu fu ma neex lépp nekk ci sama loxo te dara génn ko. kon nag lu xel nangu la lu war a imposer ci xelum ku nekk la sax ne gannaaw. boroomi yoon yëpp boroomi école yëpp lañ ma bandoo zimaamul wala asri kon école yëpp ngi ci loxoom école yëpp ngi ci biir muridisme kon bu ñu nee sëñ Mat Lamin Gaye jëm mooy sëñ Tuubaa nee na yoonu fuqaraaw saabiriina yi la jaar ne la kii alaxmiyaaw saakiruuna yi la ne la kii nii nii la kii nii la sëñ Tuubaa dafa boole yëpp nan la boole yëpp waxoon nañu sànq bu njëkk kon. mais muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama suñu borom daf koo seet ba ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin wa innaka la ala xuluqin azimin di laay ju joo xam ne mat na waxtaan wu tal ne suñu conférence bi sallallahu alayhi wa ci boppam gënul ci zahir wa ci baatin gënul ci baatin wa ci zahir gënul rek te gënul a mat dafa gën a mat teg matam di mel ne guddi foo ne ma nga fa sëñ tuubaan niru ko roy ko donn ko bala moo àgg ci loolu nan laal tuuti ci matuk Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak wa innaka la ala xuluqin azimin waxoon naa sànq ne malaayika benn xeetu jaamu la am moom rek lay jaamu ba saa taxaw ki rukkoo du yëkkati boppam du siggi mukk ki sujjóot du yëkkati boppam mukk ki taxaw du rukkoo mukk ki toog itam du jóg mukk du sujjóot mboolem xeetu malaayika yooyu ba asamaan yi daj kenn ku nekk martaba ba nga taxawee ak daraja jëm ca am buñ ko boolee woon multiplier ko ay milliards yoon sallallahu alayhi wa sallam lam ca am moo ëpp loola mu jógee ci buñ dikkee ci kaw suuf ci saahir rek sallallahu alayhi wa sallam nit ku mété woon ni moom mënu la am moo nekkoon yonent bi nga xam ne jëlale naa day wax nit ñi li yàlla wax waaye daf leen di observer sañu la daf leen di xool te sañu la toog sañu la gis dara lu dul noonu mu noppi ak ku ko mën a def di yonent boobu di itam prédicateur bi mooy waarekat bi mooy imam ji nga xam ne mooy jiite faw ci jàkka ji mooy général bi nga xam ni mooy jiite ci guerre bi naka noonu muy mbiri économie muy mbiri lépp luy dox moom loolu lépp teewul mu këram ni góor gu nekk amee sa kër mu jege leen ba mel ni mosu leen a quitté di kaf xale yi di tee tooyal seen xol di kaf ak jigéen ñi di tooyal seen teewul si ak sidna Abubakar sidna Omar sidna nga xam ne ak wet la ko niru sidna Omar niru ko ci dëgër ci dëgg sidna Abubakar niru ko ci maanaam teewlu li nga xam ne mooy màggu yàlla gi ak xam ko ak féete woo ko ci lépp Alioune féete ko doon ko ci wetu xam-xam Ousmane ci wetug lewet ak bari le tabe ak weru wetug dimbale loolu lépp sallallahu alayhi wa sallam boole ko kenn ku ci nekk mu ëppale la ca la nga amee te nga xam ne li ñuy wax équilibre dafa am équilibre idéal boo xam ne yooyu yëpp dañoo gàngante dara du ci wàññi morom ma dara du ci xëcc morom ma mu jëm fii ba nga xam ne moom ci boppam dem nee na ana nabiyu daxukul qattaal man maay man maay bi nga xam ne maay rey maay ree doomu aadama dana baax ba du néeg a rendi ak wàññiku la équilibre amul sallallahu alayhi wa bi ñu ko laajee aysatu dafa ne jikkoom mooy alquran kon lépp luy a rek moom la jikkowoo moo gën a laabiir ki nga xam ne laabiir na ba néegu la rey dara yow sallallahu alayhi wa sallam ko ëpp laabiir te day rey kon kooku dafa mat dafa foor naka noonu itam ñu laabiire tey rey noonu la tabee noonu lay rafeti jikko ba nga jëmmam ku ko gis da koy ragal waaye boo waxee moom wala nga miin ko dootoo nangoo tàqalikoog moom ndax mboolem xeeti mat yi xeeti baax yi dafa daje ci moom lii saa rek la baatin bi buñ ko seetee bépp borom baatin danga nga koo donn ci wet rek ca kem la ca yàlla ci yow waaye waxoon naa ne mbootam bi nga xamee ne sidna Awasul Qarni laaj nañ ko ndax xam nga ko mu ne laaj ñaanoon naa suñu borom mu mu wan ma alxaqiqatul muhammadiya mu di ñaar fukki jim ci raay nga damay seen ko woon li nga xam ne Muhyiddin ibn Arabi nee na si Abu Yazid al-Bistami lañ ko ca mënoon mu ngi toll ne bën bënu pousa mu teg ca tànk ba mu lakk muy man bañ ma ko joxee dama teg giin noon teg alxadratul muhammadiya jegewu ma ko laalu ma ko sans borom gërëm ma ca ba yokk lam ma joxoon Muhammadu Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallama bi mu ne innaka bu suñu borom ne ko innaka la xuluqin azimin jikkoom ju mag jooju maanaam équilibre bi mu am nga xam ne ci zahir gi bu ñu ko seetee plan de guerre bu gën a rafet bu Napoléon ma sa def Muhammad jiitu na ko ca sallallahu alayhi wa sallam bu ñu seetee mboolem li nit di aajowoo ci wet bu nekk sallallahu alayhi wa sallam jiitu na ca doomu aadama yi ba def ca loo xam ne nit mënu koo def loolu lépp nag teewul taxul ban saa lu tol ne fi xef di dala ci morom ji ak fi muy xippee mu sàggane ko wëlis suñu tabaraka wa ñi ko doon rek kenn ku ci nekk diggante xef ak xippi lu mat juróom-ñaar fukki junni ci ay la feeñu benn bu ci nekk ko jox xàqam benn nekk da nga ci kem benn bu nekk da ko observé xam ne juróom-ñaar fukki junni si diq suñu la wuutu woon ñoom ñëpp ñu seey sallallahu alayhi wa ñoom ñi kenn ku ci nekk la nga am ci moom la nga ko doon muy mel ne genn toox nga jëlee ko ci géej gi sëriñ Touba doon na rasulullah sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan mu ñëw kon ci matam waxoon naa leen fi sànq mi leen bañ na ko ba jëfi aada yi jëfi topp la ci moom lu naan ngir mar du lekk ngir xiif du nelaw ngir gëmmentu du tëdd ngir sonn lépp lu muy def yéen a jaamu cay am yàlla nangul ko ko mu def ko am ca lu kenn dul am gannaaw loolu wax naa sànq ci xadu ci exposé bi ci question yi la ci bi may wax sallallahu taala alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la mate mu dellu see ci ni ko Cheikh Ahmadou Bamba doon ne ci farlu googu mu farlu farlu googu mu farlu ba mu wax ne amul jëfi aada moom amul aada tam a jaamu yàlla nga xam fu mu dollu ci adduna mi ngeekum njàpp te lu mu amee amee njàpp du tax waxtu julli jot mukk mu jóg kabar day jàppaat nee na buur wata lañ ko jox kenn du ko jox yàpp wu fanaan wet na yàlla ba ñemewul njàpp ñu mu julli woon lu mu lu di si julliwaat kooku buñ ko seetee ci doomu aadama ñu koy def man xaw ma ko waaye dana néew. naaw loolu buñ seetee xel melaw yi muy fit waxtaan yi fi weesu woon waxtaan nañu ay fitam aw fitam waxtaan nañu ngorom. waxtaan nañu léppam gannaaw bu loolu ñëwee ni ma waxee woon ne sallallahu taala a wa sallama ñi ko wutu kenn ku ci nekk waxuma la ki ko wutu zahir ak baatin nga xam ne nit yonent war a fese lay fese li wute di mooy dootu tudd dootu ñu ko tuddee mursal dañ ko yónni ci jaam ñi waaye ñi nga xam ne ne yonent ku wuuteeg moom noonu ngay al ko alfardul bi nga xam ne dafa wutu rasulullahi xaqiqatan ku ko weddi noonu ngay al dañu wax ne assalaax lii la bi salaax nekkee nii wilaaya wër ko kon kenn mënu la am wilaaya te amuloo salaax ndax wilaaya moo muur salaax wilaaya ci boppam nubuwa wër ko ni kenn mënu la am nubuwa te amuloo salaax amuloo amuloo wilaaya amuloo salaa nu bu ci boppam risaala wër ko wali tàmbalee fii dikk fii am kas am fatx dikk ba fii yem fi diggante fii ak fii am na barzaq li ñu tudde al barzaxiyatul uzma fàtt naa sax lan mooy doon si kes bi waaw léegi ma ne yonent mis mission mooy wàcc jëm si fii fekk si bindee fii niroon ñoom ñu mën koo roy yonent yàlla Isaa mi nekk mocc nit mocc malaaka loolu tax mu am jëf yooyu kenn mënu ko caa roy xam ngeen ne eh, yent yàlla isa alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne sayyidatina mariama yaayam ak doomu tantam jooju wax yusuf an najaar maanaam joseph eh, joseph eh, le charpentier bi nga xamee ne tey mariama bi mu juddoogul te papaam yusuf defoon ne góor la bu ci rek féetale yàlla rek mu nekkee ca tàmbali di jaamu mook yusuf boobu da bu ñu roogee di jaamu yàgg bu seen ndox jeexee ñu ànd fab seeni karaaf dem ca marma diw ko ca ñëw dellu siwaat benn bis ndox mariama jeex Joseph ndoxam jeexul mu ne ko nan dem mu ne ko déet man du ma duyi sama ndox jeexagul kooku continuer jaamu yàlla moom mu dem ca maram ba mu demee bi mu demee ba nga xam ne mu ngi bëgg xuus ci ndox mi mu yëkkati robb bi dégg nga bi mu yëkkatee robb bi xëcc ko ba fii Seydina Jibril feeñu ko nekk melaw benn joance benn benn jeune trop bu mu ëpp a ar neen su fekk si rek roox gi mu war ko ëf ci Mariama pour mu nekk yonte Yàlla Isaa bu ak rek nekk ko ëf fi saa si bu dikkee dana am nature bu tranchant bu tranchant ba nit ñi duñ ko mën a jege waxumala ak di ko mën a roy waxumala ak ñuy jëfandikoo euh, ñuy ñuy jëriñu ci moom dara

jibril agsi rek daf ko ne oh bu Isa juddoo da nekk nature am day nekk loo xam ne lu tranchant la ba doomu aadama yi duñ ko mën a jege foofu kon sayyidina jibril xanteeg mariam ba fitam dal ba fitam dal duñ ko naan inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan qala innama ana rasul rabbika li ahaba laki ghulaman zakiyan mu naan ko anna yakun li ghulamun wa lam yamsasni basharun di waxante moomu foofu waxante woowu sayyidatuna mariam am ci naan maanaam xolam dal tiitam dañ ni muy contemplé jeune homme boobu mbirum góor ak jigéen dal di koy dikkal noonu Seydina ci substance boobu mu sa ëf roox gi diggante tooy gi mu ngi Seydina Jibril ak def naa Sayyidatuna Maryama àgg tax mu sag mu faggul ko tuuti ci xir yi maanaam mu fàggu fàggu ak doomu aadama ba mu juddoo mën a nekk ruux la woon itam moo tax xam nga ruux moom lu mu laal rek loola day dund moo tax mu daan mën a tabax Euh, ban mu comme picc mu ëf ko mu naaw looloo tax mu daan fekk ku juddi amul bët mu raay ko mu am bët looloo tax mu daan fekk ku dee mu laal ko mu dekki naka noonu xam nga saamir yu nga xam ne ba deewee ba ba benn euh, benn boo xam ne yaay ji dafa dee basin ko ci àll bi te suñu borom ci yërmandeem di yebal euh, malaayika mi muy ñëw di ko nampal parent bii lem di ko namp bi ci meew ci dégg nga a xam ne fasu Seydina Jibril xam nga Jibril esprit la maanaam roox la fas ngay dund loolu moo tax saamiri yu bu ñu màggee mu gis secret ba mu tibb ci suuf soosé moo tax ba mu tëggee di nga yëkk wa nag wa nga ne or la mu sotti suuf sa nag wa di naññi di dox ak dikki mooy mi basurtu bi maa lam yasur bihi faqabaltu qabdatan min asari rasuli fa nabastuha wa kadhalika sawalat li nafsi loolu moo leen pour ne leen maanaam maanaam la prophétie est descendante euh, niveau day wàcc parce que kon pour loolu moo wax leen ci ni ma leen waxee ne nit ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak mat la gu gën a mat ndax foofu am na lu mu mënul ci mission parce que nature am permettre ko ko sëyul am na yeneen yu bari yu mu deful donc euh, yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mat gi mu gën a mat moo tax mu ñëw niroo niroo bindee fi fexe ba sax ay ay mu'jizaatam ci gis barewul waaye li mu indi ci ku ko seetlu euh, pour ma jox leen ci ay misaal dana bari yëpp kon temps ko mat li gën a gàtt moo di dégg nga wilaaya moom day yéeg mën nga jëm fee waaye du àgg du àgg ci misaala mais mën na dikk dégg nga ba mu bu nekk nii mën na dikk ba muur ko waaye lu tegu ci am lay doon du doon nubuwa ci boppam ndax xam nañ ne yonent buy def mujiza ci wilaaya gi mu amee la koy defee parce que wax naa leen ne kenn mënu nekk yonent te nekk amuloo euh, salaa ak wilaaya mënu leen ñàkk nekk waliyu bon loolu sax lu taxawaam ne question wax xëy na trop ci question euh, boobu ñu waxoon ne euh, di waaw Moussa bi nga xamee ne labal na ñooñu ak yonent yàlla noonu moo leen joxoon dégg nga mbóot yi dégg nga wax man dalaa dégg ñu wax naan nee na jaamu ne ñetti junni at xaw maa yu mel noonu alors temps bi manqué ko moom regretté naa ko trop mais li gën a kii moo di ne lan doon ak question sax parce que digression bi gudd waaw yooyu yëpp sax naa ko bàyyi heure bi jot na li gën a gàtt moo di alfardul jaami muy sëñ Tuuba daal mboolem luy xeetu tariqa mboolem luy xeetu waliyu ku ci nekk dafa sa dooq daf ko mas ku si nekk mooy soppaliku ci yow marte bu war a ci yow moo la koy jox lépp lu jóge ci yàlla war a ci yow moo lay jox waxtu woo xamee rew na ca xadaba am benn jaam sa mu suuf sañ naa raf ci ñu ko neexul wala ñu rëkk sa ñu naan la jërëjëf Mbaye yaa ngi wax ne kon lu ne mën naa ne lu ne mën naa ne. ñu ñëw ci kaw suuf alxuraan yi ci gëm ndax ulama yi posé nañ question alxuraan maxluqun mu'tazila yi nga xam ne sont les de la communauté ñoo ne alxuraan mbindeef la waaye alxuraan du mbindeef melo la ci melo yàlla yi kon nag alxuraan yàlla la kon lu ñëw ci kaw suuf alxuraan moo ci gën ulama yi dem nañ ba ne maanaa yi nga xam ne moom la suñu borom dugal. ci esprit Seydina Jibril mu indiko ko mooy waxi suñu borom ji nga xam ne ci sifaatul qadima ya la nga xam ne xadasaan yi du rob ci kawam loolu mooy wax yàlla dëgg waaye waxi arab ji daf noo tegtal wax jooja pour ñooñu téere bii baat yi ñuy bind ci daa ak xalima di ko bind ci kaw kayit sallallahu alayhi wa ko gën a tedd waaye maanaa ya muy tegtale nga xam ne mooy wax ja xam ne moo taxaw ci jëmmi suñu borom azza wa jalla tabaraka wa taala bu tedd moo gën tedd lépp ndax mooy melaw suñu borom ñeneen ci biir ahlu sunnati ba tey ne déedéet ba ci baati arab yi baati arab yi ci boppam ak xaraf yi lépp luy wax ji ci alquran ci melaw yàlla la ndax boo seetee ne wax arab ji dafa sosu sosu gi mu sosu du dara ci ndax waa suñu borom ci boppam amul démb ak tey ak ëllëg yëpp a yemandoo moom amul maadi ak xaadar ak mustaqbal maanaam amul passé ak présent ak futur kon lépp a yemandoo fi moom pour muy wax maanaam yu ñëw ci alxuraan te jaam yam koy waxanteel ñëwaguñu du dara lu mën a nekk la li si gën a gàtt daal bu ñu ne alxuraan waxi suñu borom la alxuraan a gën a tedd ci lépp lu ñëw ci kaw suuf lépp lu ñu bind yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy ci gën a tedd kaaba gi genn la ci kaw suuf lu am ormal ci lislaam bu jëmm ne ci taxsis bu ko suñu borom defal ci al fadlul xusuus yi boobu ma doon waxtaane ci ngëneel yi nga xam ne borom faggu ko bu ne xabaatu rabbi wa rasula wal kitaab mustaxniyan an il xisaabi bi sawab sëñ Tuubaa na ëllëg bu ñuy xisaab bu ñuy fayante denc naa yàlla muy sama jëf war rasula denc naa yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy sama jëf wal kitaab denc naa alxuraan muy sama jëf bu ko roogee bu ñuy peese jëf yi yii laay teg ci sama balance yi mustaxniyan anil xisaab bi kenn du ma xisaab ak dégloo dégloo lillahi wa rasuli mustaxniyan anil xisaab la wax nee na kon ma doyloo leen walis xisaab dafa ne woon muhammadun junnati anil xisaabi gadan wa jannati fi jinaanil waasiillahi bu ñu lu gën a màgg ci jëf waxoon nañ sànq gis ahl badrin bu ñu dee tudd nga neelal benn saaba ci saaba yu tedd yi ñu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ma doon wax mais seen tuuritu gëmuñu fas la ñu peeseeg gisi wàllu yu kamaal mu wat ko gaa ñu tedd ñoo ñee la gënoon ca la ñu def ci xare bu ñu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi di badar teg ca bépp xare bu ñu mas a ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kem coono ya ba bi fi sallallahu alayhi wasallam jógee ñu ànd ak sidna Abu Bakrin ba ba mu fi jógee sidna Omar ba nañu jeex Cheikh Ahmadou Bamba nee na bi may bind xasida bi ñu naan saana ilahi sallallahu alayhi wasallam eh, sunu borom tabaraka wa taala rabbul izzati bind na ne xasida gi taxaw na taxawaayu bépp jihaar bu rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihaar ak bu bépp beneen jëmm gannaawam bu mu jihaar ngir jëmm yàlla moom xasida googu bu boolee loolu booleeg ne suñu borom may na ko alquran mallaka ni alquran tamlikan yadum la wax bu dee suñu borom sopp na ma ba ma gënal ko ñëpp mu def rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu sopp ma ba ma ba ma gënal ko ñëpp mu def yonent yëpp ñu sopp ma ba ma gënal leen ñëpp mu def malaayika yëpp ñu sopp ma ba ma gënal leen ñëpp mu ne suñu borom bëggal na sallallahu taala alayhi wa sallama ci sama dund maanaam sama dund mbégum rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa umri ilal jinaani aidu mu ne kon koo xam ne kii li gënoon a màgg ci jëf mooy jëfi saaba yi mooy ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam di jihaar sa genn xasida taxaw na taxawaayu jihaar yi nga xam ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihaar na ko ak yi ñu jihaar gannaawam yépp sa genn xasida taxaw na taxawaayam nga ne suñu borom defal na ma loo xam ne jox na ma mbóot moo xam ne bépp jaam la ump bu dul suñu borom rek wali qaada sirran gaaba an xayrihi lmuhyi ku dul suñu borom tabaraka wa taala ump na la mu ne suñu borom ci kaw bëgg gum bëgg mu ko waxee si jaawartu xubban wala ilaha illa allahu ah, faaliya sirral masuuna allahu xubban wala ilaha illa allahu nee wasaana mi fil qidami suñu borom daf koo ñangal ca qadim booba jiitu na la kenn di ñëw ndax buñ seetee jaam bu nekk imam malik radiallahu anhu nee na bépp jaam loo tedd tedd la nga wax lépp buñ ko fi tegee dañu seet lañ ca mat a jàpp ñu jàpp ko la ca des ñu teg ko fee benn muy njuumte wala muy loo xam ne ba nga koy wax fa nga ko teg doyul bi imam malik waxee loolu jëmm ne yaquulu man xaalafani xilaadu li mawdiin li ahlihi dilaadu ne alqalbu min niya fi zal yawmi qad salima min kulli raybin wa birrahmani qad alima laa ziltu abghi ridaman qaddama alfudala minhu alfadaila wa taqriba walkarama qad zaaya raybu fuaadi wa maha darani kabairi qad mahaha man maha lamama nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayan tuurisul xikama Cheikh Ahmadou Bamba ba mu sellee ba fa dayab sell yam suñ borom ñoŋal ko ci lépp lu dul ngërëmam dafa ne suñu borom ñoŋal na ma ci lépp lu dul ngërëmam waxul ne ñoŋal na ma ci lépp lu dul noona waxul ne ñoŋal na ma ci seytaane waxul dafa koo ñoŋal ci lépp lu dul ngërëmam kon léppam lu mu def ngërëmal yàlla la bañoon na ko ba farlu woon na farlu goo xam ne bu ñu ko dee seet rek ci zahir benn jaam àggu ci moo di jëf yi nu muy jëf ci aada muy lekk naa nag ak nelaw ak jóg ak doxi sa soxla yépp ay jaamu yàlla la woon ci moom lépp lu mu def bu koy wàññi benn mu ne liimaan lislaam lixsaan wala mu wàññee ko juróomi ponk lislaam yi wala mu wàññee ko ñi nga xam ne ñoo yor aras si Ahmadu Bamba di jëriñ jaami yàlla yi ba jëriñ jaam ñu tedd ñoo ñi àndoon nag rasul sallallahu alayhi ba mu nekk leen benn magasin bi mu nekkee ci géej gi bu ñu ko mësoon a dugal dugal ci ay soldats yoo xam ne seen kilifa ga daf leen jëñtal ci ñi di ko soxare di ko xiise di ko xër li ñuy tox di ko tuur sàngara ak lépp lu ñuy def nit ku nekk yaa ngi koy seete ca ñu mu def roywaay wala nawle seetu lu dul malaayka yi nga xam ne kenn ku ci nekk ci ñooñu mu ngi toog ci sa mbagg di bind la nga jëf mu ne malaayka yooyu li may lor mu ngi leen di lor te muñ nañ ko kon man dama koy muñ ba ñu jógee bis boobale mu demee ba xalaat loolu ba soldaar ya génnee dem ca béréb ya ñu daan defe seen i exercice foofa lañ gisee ahlu badrin bañ ko laajee ndax ahlu badrin ñu ñëwoon pour xamal ñooñu la fitnaal ba ñu bàyyi la malaaka yi wallu woon waa badar la wala nit ñaa mu ne ya ñu ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam àndoon na ci mu ne moo leen jiite booba la ne yasara lil munaa la daal yi war wali man qaadali maa xaaba an kulli wali kenn mosula dégg ku ahlu badrin dimbalee gannaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku dul sëñ Tuubaa sëñ ci loolu ma gaa ñu tedd ñu di saxaaba yi ba mu dellu sa ba mu seetee suñu borom xamal ko ne bépp jëmm bu yàlla sàkk bi sàkkal na la kër ca àjjana sàkkal la kër ca safara boo jaamoo yàlla ba a texe bu keroogee bala ngay dugg àjjana daañu la woon sa kër ga woon ci safara gis nga kat boo sàgganoon tuuti fii nga jëm boo sàgganee ba war a dem safara daañu la woon kër ga woon ci àjjana ni la soo góorgóorloon na gis nga a kër yooyu suñu borom sàkk woon sàggan ñooñu kër yam leen sàkkaloon ci àjjana sëñ Tuubaa jënd ko ci suñu borom ba mu jar mu defal ko addiyee saxaaba yi nga xam ne muy jaamu yàlla goo xam ne mu mbindeef mësu ko def lu ko jiitu teg xëy na keneen dootu ko defati mukk moo tax mu ne waa adamil ajra bila misani mus junduhu bashirahum misani suñ borom dug na ma yool boo xam ne kenn du ko natt kenn du ko waññ kenn du ko mesurer kenn du ko peser yoola boo xam ne day wéy ba abadan féet ba nga xamee ne kuréelam bu tedd boobu sama misaan bi maanaam sama balance yi bégal na leen ba ñu bég bu ma dee classé boog Cheikh Ahmadou Bamba am na tasawuf ñu xam moo di daraje xutbul xaws mu ngi toll ci wilaaya fi xol toll ci jëm digganteem ak nu bu watu tashriya lu néew fi dox loolu tax wali mën ne bidaayatunaa lil awliyaa nihaayatun nihaayatunaa lil anbiyaa bidaayatun waaye biir awliyaa yi ci seen bopp ñi am tamkiin laa wax ban mënatuñoo dolliku dara ci yàlla maanaam maqaama yi jeex na amatuñu fu ñuy jéggi jëm fu ñuy rawantee li ma waxoon ci ne ñaari nit mën nañoo bokk benn garaat te rawante lu toll ne diggante asamaan ak suuf loolu mooy li ma waxoon ne sëñ Tuubaa ne woon na bu leen ma sikk sikk leen lawba bi bu leen ma gërëm gërëm leen lawba bi kon ñi am tamkin ñëpp nekk xutbul xaws mën nañoo tolloo ci fooraay wala mënu waaye mënuñoo tolloo ci riisaay si Ahmadou Bamba bu fekkoon ne àll bu ñu taxan dañu naan ngaañ gi yépp la far dajale ko lislaam duñ ko doon séddoo ki jël yàlla jël yonent bi jël alxuraan kaaba gi di ko siyaare dana na xare gañe personnellement foofu laa ko classé wa yaxluqu ma la ta'lamuuna moo naan <laughs> moo ci nekk laa ndax yàlla ndax boog ngir jëm yàlla ak yonent bi ak sëriñ mën ngeen maa jégal boo xaw naa sonn ñu ba ñu yemale fii boog wala. ni arrivé na ma ba tax mënu ma woon fekk ouverture bi amoon nag lu ma dog loo xam ne eh, ñi nga xam te ñun laa ko seq leen te ñu waxanteeg yéen wax naa leen ko te xam nañ ko bi ma ñëwee eh, dégg naa nag ñoo leen ci posé woon benn question ci affaire Baye Fall yi ñu waroon ci rek eh, tontu aw waa ji posé question bi daf doon ñaan ñu tontu ko mais ñu jox ko ay argument yoo xam ne dañ ko war a teg à partir du Coran wala à partir du critères yoo xam ne wala données yoo xam ne eh, xam-xam moo ko teg xam ngeen mbirum Baye Fall lu jafe étudier la itam mbir la it moo xam te ni mu naqaree leeral la ndax quatre vingt pour cent ci Baye Fallisme day dafa nekk mbal wàllum baatin aw wàllu tasawuf comme ni ko Serigne Sam joxoñe léegi man nag dinaa départ rek ci études yu bees yi nga xam ne eh, am na ñu ko def ci islamologue yi soit ñu di ay arab wala ñu di yeneen i étranger eh, dañ ne am na eh, loo xam ne moom lañ tuddee nit ku demee ni ki Stodart wala ku demee ni ki Hiba Dejan ak Naim Kadah ak ñu seeni moroom dañuy gis ne nit nit la koo xam kaa in la boo xam ne wala être la boo xam ne dafa composé wu ak ñetti bakkan bakkan yooyu nag bakkan bu ndaw la boo xam ne duñ ko mën a tuddee li ñuy wax ruux wala am eh, ñetti bakkan yooyu am na ci benn boo xam ne dañ ne moom mooy xeer nit ki ci lu bon ñu am it ñu ne bakkan boobu mooy bi nga xam te ne nii mooy place seytaane ci nit ndax foofu rek la ko seytaane mën a jaar am na it ñu dem ba ne bakkan boobu nga xam te bakkan bu ndaw la nekk ci biir nit am na ñu ko tuddee ci mooy li Qur'an di wooye an nafs al amara loolu nag nekk na mbir moo xam ne dañ ko seetaat li ci mën di am daal moo di ne nafs boobu moom itam euh, mooy place bi nga xam ne ci la sunu cinq sens yépp taq cinq sens yi mooy li fi ñuy dégg li ñuy gisee suñu ñaari nopp suñu ñaari bët suñu ñaari bakkan suñu làmmiñ ñu juróomi sens yooyu ci gis ci nafs wala ci bàkkan bu nga xam ne muy woon it lu ci lu bon ci la taq ni nag léegi képp koo xam ni ne dem nga di jéemal sa bopp ak xel mi la yàlla jox ngay xeex ci sa biir xeex boo xam ne daanaka mën naa ne eh, bërante la ak sa cinq cent yooyu nga xam te benn bu ci nekk daf lay woo jëme ci la ko neex ndax il faut nga xiif wala nga bëgg a dégg kuy jëw nga bëgg koo déglu wala nga déglu musique bu neex nga bëgg koo déglu wala nga gis lu rafet nga bëgg koo xool wala lekk gu neex nga bëgg koo mus wala xet gu neex nga bëgg koo fóon wala lu demee noonu moom daal juróomi sens yi yépp euh, mi ngi woon nit di ko jëmale ci àddina ak wàllu àddina ak loo xam ne dafay euh, seral mettitu yaram wala bon dafay jox yaram plaisir te yaram matière la day jeex moo tax gaa yi jël juróomi sens yooyu yëpp ñu taqal ñu taqal ko ci bakkan bi nga xam ne mooy woo nit ci lu bon ñu ne yëpp kon foofu kon mooy place seytaane waaye nag yàlla jox na nit espèce force intérieure boo xam ne mën na ko employé pour bëree ak euh, cinq sens yi nga xam ne ñuy bëree ak nit ñu ne kooku nag bëre la boo xam ne mën naa durer ay sept ans ñu ne cinq ans ñu ne six ans ñu ne neuf mois ñu ne trois mois sans départ ci force bi la yàlla jox rek am na ñoo xam ne ñoom dañu judd rek am force boobu waaye lépp benn la mu ne daal képp ko xam dem nga ba not cinq sens yooyu maanaam not ko kon sa bakkan bi lay woo jëmee ci lu bon te bakkan boobu genn wàll ci bakkan bi mag bi ñu tuddee ruux moom li ñuy arab yi wax al nafs al amma ou l'âme générale qui englobe les trois euh, euh, âmes ñu <clears throat> nag léegi nag euh, ki not nag bakkan boobu kooku mucc na ci seytaane waaye nag loolu rek nit taxul boo ko demee ba not ko mu da ngay léegi nag bànneexu ci beneen bakkan bi nga xam te mooy contraire bakkan bi lay woo jëme ci lu bon bakkan boobu moo lay woo yóbbule ci lu baax am na ñu koy jéem a seet ci xuraan ba def moo di at nafsul lawaama bi lay jéem a yedd comme li la sëb sëriñ di wax wala yàlla di la ko diggal wala xel bu rafet walla yar bu rafet ñu ne bakkan boobu moom soo ko soo ñëwee ba am ko dafa laaj ci benn liggéey bu ndaw rek boo xam ne foo jaar rek sori nit ñi tuuti wala nga ñaq maanaam wala nga liggéey liggéey ba nag mooy li ñuy tudde rek jaamu yàlla ak euh, jéem a itam def euh, sa diggante nit ñi mu nekk lu rafet wala ñu tëral ko ci fu rafet loola soo demee ba nekk ca da nga yëg ci sa bopp aw tàngoor ak ku ak ku ku yëg yëg gu rëy goo xam ne gis nga ne day jëm ak yow fenn foo xam ne mu ne ko doo ko mën a expliquer kenn euh, yéeg googu ngay yéeg nag ak li ngay yëg ci sa biir nga am bànneex la boo mënul wax bànneex la boo xam ne itam mënul ko bind mënul ko daal euh, fexe ba nit ñi xam ko bànneex boobu nag day dem dem dem a dem nag ba yegg ci foo xam te su fa yeggee da dem ba dootoo ragal dara dootoo tiit dara sa bakkan boobu nag day daal di dugg ci sa biir ruux nga te ni mooy li nga xam te ni moom lañ am général da cay dugg ci biir mu seey ca moom su ca seeyee nag nga am nag bakkan boo xam ne mooy boole ñaari bakkan yooyu muy bakkan bu mat sëkk ñu ko defee ñoo nit kii mat na wala am na personnalité wala kii kët euh, nit la koo xam te ni am na nafsu al mutmainna ci li waa Qur'an ñi nga xam te ni ñooy ñuy wax euh, nafsu mutmainna boobu nag ci Qur'an wala nafs bi nga xam te ni moom moo moo fexe moo dem ba boole aw nekk diggante ruux ak wala aam ak beneen bakkan bi nga xam te mooy bakkan bi la digal lu baax soo fa yeggee yow ci sa jëmm da nga nekk ak ak contact wala da nekk ci contact direct ak yàlla contact boobu nag eh, wax ku ca nekk toujours rek yaa ngi mel ni koo xam te danga nekk ci kii jaamu yàlla di julli ak di woor guddi ak bëccëg lii nag boroom xam-xam yii may wax yii ma tudd léegi ñoom ñoo ko wax te ñoom ñu ngi tirer seen conclusion ci Coran. te loolu buñ ko seetee mu nekk loo xam te ni kon bàyyi faale yi seen jëmi bopp ñoom euh, man euh, gis naa ne kon am nañu li nga xam te ne mooy bakkan bii may wax wala nafsul na ndax nit koo xam te ni foo toll boo nekkul ak sab sëriñ sax su la neexee nga jékki-jékki ba yàgg rek absenté ci àddina bi yuuxu mbëkk fent doo ko yëg loolu nga xam mu lañ tuddee xëy buuba kenn mënu koo def te tàggoo ak cinq sens wala nga not leen moo tax ba daanu jël ci man ak ci boroom xam-xam yi nga xam te ne basé naa ci ñoom te gëm leen ñoom jox nañu explication daanu Baay Faal di gis nañ daanu Baay Faal ci ñoom euh, wàllu rek ñoo ko war a def te ñun damay gis ci Sénégal ab taalibe rek ko koy def <coughs> kon nag léegi kay waa ji doon laaj mbirum Baay Faal dama yaakaar ne xëy na dafa dafa gëstuwul ci étude scientifique ñu def ci Coran wala ñu def ko ci hadis wala ñu def ko ci théologie ndax euh, études yu bees yi yaakaar naa ne même fii ci Europe def nañ ci yu bare bare yoo xam te ni dana woon nit ki mu mën a gisee bépp phénomène bi ñu def ci soufisme te Baay Faal yi ñu def lépp ay phénomène yu am mënees ko wutal explication loolu kon mooy li nga xam laa mën a joxe ci li ma étudié li ma jàng ak wala li ma ci ay téere ci sama xelam bopp nag Euh, mën na naa tiire ci sëñ Sam bay wax sama professeur euh, li mu wax ci euh, képp koo xam te nii ñëw nga ba am xol boo xam te ni bu sell la ñu du ko naqaawa am ruux bu sell kooka mën ngaa yegg yàlla fu la neex sëriñ Sam yaakaar na ne loolu joxoj na ko te itam lu wér la lu dëggu la waaye léegi ndax Baye Fall yi nga xam te ñun dem nañu dem a dem ba yegg si fii ba nga xam saa su leen neexee rek gedd àddina saa su leen neexee rek dem am lu ñu gis lu ñu ëpp doole ba tax ñu daanu te loolu du ku mu neex nga def ko te pourtant am ñu ko def ñoo xam ne jànguñu dara waaye nag sentiment la boo xam te ni euh, il faut nga am expérience nga exercer benn expérience extérieure et en même temps spirituelle door koo xam wala nga door ko mën wala nga doon door ko mën a euh, supporter moo tax ba ku jàngul foofa dina la jaaxal lool mën nga ko firi firi bam dina xaw a doy waar ñooñu mu tax ba foofu ñu toll ak seen xol bu laab ba ndax xol bu laab bi mu di ne Baye Fall fekk naa benn jotaay ci ma ànd ak euh, sama baay ñu dem ci sëriñ Falilou Mbakke mu toog am sama benn xaritu baay bu ñëw ñu di ko wax sëriñ euh, Lamine Silla ci ci lewunte di kilifa gu ñu xam ci njàngum Qur'an mu nuyu sëriñ Fallou sama baay ci taalibe guré gi mu ne ko sëriñ bi mu ngi solo ba rafet loolu mu ne ko sëriñ bi summeekul euh, te daanu sëriñ bi summeekul daanu mu ne ko xaalangool mu xaalangu mu ne cëy ndaxam Baay Faal ku ko topp rek ci lii muy def ndaxam Baay Faal képp koo xam te ni yaa ngi xool li muy def nga di ko ŋàññi ndaxam sa mbir man xaw ma ci dara nit koo xam ne xolam dañoo dañoo euh, dañoo sopp dañ cee nocc la gën a bon ci nit muy rëy ñu dindi ko ci xolam kooku mbiram war kenn war ko tati alquran <coughs> kon nag fii laa bëgg na yem ci mbirum Baye Fall euh, euh, Baye Fall daal am nañu ñaari mbir yoo xam te ni ci la ñu war a déparé pour set seen mbir moo di seen xol képp ku xam Baye Fall dëgg ka gëm te te te nekk Baye dëgg dëgg xam ne xolam lu toll ni fepp dugub nekku ci cig rëy te dégg naa ci benn borom xam-xam bu nekk Tunisie mu ne ma euh, leen rek moo tax duñu gis yàlla comme ni ñuy gis jant bi mooy rëy nit ku ku ñu ko dund na ngay gis yàlla kon Baay Faal kon xanaa kon fu mu toll kon mi ngi gis yàlla te pourtant loolu loolu nag euh, mbir la moo xam ne euh, affaire xam étude la ci philosophie musulmane ma laal na tuuti benn point rek te taxaw fii moo di ne suñu del seete ci waxu sëriñ Sam ba tey mën ci gisaat leneen pour affaire bayfalisme ndax li nga xam ne mooy tasawuf wala soufisme dafa bari ay école wala ak tendance am na ñoo xam ne dañ ne ci suufi yuun yi wala les mystiques yoon yi nga war a jaar pour dem ca yàlla wi am ñu ne xel rek la xel maanaam daal yow mën ngaa bañ jàng mën ngaa bañ liggéey waaye dangay toog rek di xalaat ci yàlla concentré wu rek ci yàlla loola mën nga koo def ba yegg ci étape boo xam ne dangay jeex ci yàlla am ñu ñëw lànk ne déedéet am na beneen yoon bu gën a gaaw ñu ne boobu mooy ban ñu ne boobu yoon la woo xam ne dangay ngay ñëw rek eh, di gëstu ba xam li xam-xam yépp nga jël nag li nga xam te ni mooy la yonent bi indi muy sunna nga boole ko nag ak yi liggéey bi ne ca ñoom mooy jaamu yàlla ñu ne ñaar ngay war a boole Sëriñ Tuubaa nag moom d'accord na ci loolu moom ndax al ilm wala amal la wax ka wasila lil maarifa aw ka moyen de la connaissance alors bi nga xam ne am na am ñu ne noonoo ñooñu ñooñu mooy Baye Fall yi Baye Fall dañu jël xam-xam ak xel lépp matérialiser ko ci tarawaay muy liggéey ju ne bii moo gën a gaaw ko fi laa yem Euh, bal leen ma ma ñaan leen dara euh, ñu fab bàyyi Fall bi féetale ko fu ne te booy xool ba mu yàgg fii sax ku fi toog daanaka Baye Fall nga ndax Baye Fall mooy lan mooy ku ne am nga loo xam ni bëgg nga ko te dana am moment yoo xam ni loolu nga bëgg dañ ci sori ba dootoo ci ànd ak sa sago ñenn ñu naan ko passion la passion est aussi du bayfalisme te soo poussé jëm ba ci gën a ba ci kanam a kanam mën nañ ni bayfal bi am na ñu ko doon dindee sax dem ba ci murid bi mais defe naa dañu fàtta xoolaat lu bari bari que Baye Fall après tout c'était tout simplement une dialectique qu'est-ce que la dialectique boo jëlee léegi Abdoulaye mi nga xam ni faatu ko jur nga génne ko ci ndey ji teg ko fële toog ba fële ni toog ba mu yàgg nga ne Abdoulaye ak kii ko jur bokkuñu dara loolu mën na nekk wala nekkul mënta ne Abdoulaye faatoo ko jur lu mu mënti nekk fu mu mënti demee itam donc A plus A On ne peut jamais enlever A de A. C'est pas possible. Deuxièmement, crise yi Baye Fall yi def dama ni A est égal à A puisque ndey mooy A mooy jur Abdoulaye Abdoulaye est aussi A puisqu'il vient de Ndeye donc A est égal à A donc Baye Fall ak Mouride benn la amul benn différence. deuxième bi crise bi ñuy wax ne daf koy daanu ñaari euh, les scientifiques yi toog fii les ou bien le docteurs et cetera mën nañ ko xoolaat tuuti luy loo Baye Fall en certain moment donné de la croyance ñi nga xam ne dañu croire dañuy dégg daa dara daanu ci pour benn minute da bay bàyyi mu jeex le Baye Fall lui il est en extase continue il n'y a jamais de séparation entre ce qu'il aime et lui-même il est en communion donc le Baye Fall est toujours un homme de foi moment yooyu dafay nekk en transe ba yëf moom les décharges électriques au niveau de neurones fait qu'il cesse d'être il devient ce qu'on appelle de la folie c'est tout simplement de la passion qu'on appelle ali wax nga dëgg waay bon nag euh, mbokk yi euh, tey gis ngeen euh, temps bi am sax daawuñu ko am ñu ci huit heures moins treize alors bi des tuuti Serigne Sam bëggoon na trop temps bi gënoon yaatu encore gis ngeen nee naa leen dafa dagg conférence ndax yu bari yu doon laaj ñu ngi ci biir waroon na ko développer encore waaye ne comme déjà yi fi neex na tubaarkàl la xol yëpp sedd na dana tontu benn ñaari question avant ñu euh, àgg ci fin yëf yi bon nag ñu déglu ko déglu bu tey ci conclusion bi ba huit heures rek la am di minutes yi des am na ñaari question yoo xam ne dañ ci gën a insister benn bi mooy bi madame Annette Mbaye posé woon lan muy wàllu jigéen ñi ci mouridisme lan lañ leen prévoiral fu ñu leen féetale mu commencé ci ne li ci góor ñi am moom la ci jigéen ñi am tax sëñ Tuubaa mouridisme mi ngi ko tuddee ci alquran ak xadis ku jàng alquran gis nga suratul ahzab inna al muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati ba mu jeex juróom ñu ne juróom-ñetti góor ñi ak juróom-ñetti jigéen ñi la yàlla dig àjjana muslimina muslimaat muminin muminat qaanitiin qaanitaat saadiqin saadiqaat saabiriin saabiraat xaashiin xaashaat mutasaadiqiin mutasaadiqaat saayimiina saayimaat xaafiziin furuujaat xaafizaat zaakiriina allaha kasiiran zaakiraat ba yëpp jeex buñ seetee lii ëpp xatar maanaam lii ëpp importance ci jëfi nit ñi waxoon naa ba tey xare yi jigéen ñi dañ ko bokk na góor ñi sayyidatuna Safiya mi nga xam ne bàjjan la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit yaayu Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma ni mu jàmbaare ci xeex ba gis nañ ko ndax jigéen ñi ñoo daan jëf jëfi médecin yi topp ci xare bi di faj ñu gaañu ñu blessé di may ndox ñu mar te lot Sayyidatuna Safiya moom xeex na sax xeex na ci xis xusni xusuni Xaybar gannaaw loolu Sëñ Tuubaa tagg na Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu di xayrul awwalina wal axirina tagg na sayyidatuna Maryama alayha salaam te jigéen la mooy yaay yonent ay Isa defe naa xasida googu sax étudiants yi daañu koy faral di jàng gannaaw loolu yi ñu bind yépp buñ ci bind ngir jeunesse bi góor ak jigéen a ca ànd dem na ba ci sangu farata ni ko góor gi sangoo ab jigéen ji ci détails yi ni muy def ay lëttam ak ci ajama ak lépp lu mu war a def fépp fu mu foo xam ne fi am na tuuti lu mu wutee góor ci jëf ci kenn ñu leen yàlla wutalee ci jëmm détails yi ñu wute sëriñ bi indi na ko muy yoon wi matale di lislaam ci biir muridisme nga xam ne maanaam lubb la maanaam mayal la ci lislaam yuq gi la ni ci séddee góor ñi la ci sedd jigéen ñi amul dara lu ci góor gi am te jigéen ji mënu ko cee am lépp loo xam ne lii déwéne nañ ko ci jëf góor ak jigéen lañ cee male gannaaw juróom benn minute a des te laaj ñu ñaar lañu ma gàttal li ma le foofu ñaareel laaj bi moo doon lanati